ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fi baabil ikhlaasi wa ihdaari n-niyyati fi jamii'il a'maali wal aqwaali wal ahwaali l-baarizati wal xafiyya kon inshaa Allahu ta'aala ñëwaat ci Riyadu Salihin kon ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu fukkeelu xadiis bi ak benn ci buntu bi ñu nekk bunt bu njëkk bi euh, al jële woon ko ci xadiis mu doon xadiis Mawlana Abul Abbaas Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa ardaahuma ci gi nga xam ne daa nam mu bëgg def ah, lu baax la ko ñëw fekk ak ki nam ma def lu bon te def ko ak yooyu ah, walillahi alhamdu wal minna tey ñu waroon a jël te waxoon nañ bi ñuy tëj ne xadis bii nii mooy xadis bu mujj ci bunt bu njëkk bi bi ñu war a gis tey te mooy fukkeelu xadis bi ak ñaar kon mooy bunt bii nii fukki xadis ak ñaar la ci imam def rahimahullah muy eh, douze xadis la fi al imaamu Nawawi rahimahullahu taala def kon xadiis douze bi mooy bu mujj bi xadiis la boo xam ne waxoon nañ la insha allah que lu gudd la <coughs> kon nañ koy jàng bu pare walillahi alhamdu wal minna kon fa yaqulu al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala waan abi abdirrahman abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awaahumul mabitu ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alayhimul ghar faqalu innahu la yunjiikum min haadihi as-saxrati illaa an tad'uu allaha ta'aalaa bisaalihi a'maalikum qaala rajulun minhum allahumma kaana lii abawaani shaykhaani kabiiraan wa kuntu laa ughbiqu qablahumaa ahlan walaa maalan fana'aa bii talabu ash-shajari yawman falam aruh alayhimaa hattaa naamaa fa halabtu lahumaa ghabuuqahumaa fa wajadtuhumaa naa'imayni fa karihtu an uuqidahumaa wa an ughbiqa qablahumaa ahlan aw maalan falabistu walqadahu alaa yadii antadhiru istiiqaadahumaa hattaa baraqa alfajru wassabiyyatu yatadaagawna inda qadamayya fasayqadaa fasharibaa ghabuuqahumaa allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu qala al-akhar allahumma innahu kanat libnatu 'ammin kanat ahabba an-nas ilayya wa fi riwaya kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun min as-sinin فجاءتني فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية falammaa qa'adtu bayna rijlayhaa qaalat qaalat ittaqillaah qaalat ittaqillaah walaa tafuddal xaatama illaa bihaqqihi fansaraftu anhaa wa hiya ahabbu nnaasi ilayya wa taraktu ddahaba alladii a'taytuhaa allaahumma in kuntu fa'altu dhaalika ibtighaa'a wajhika fafruj 'annaa maa nahnu fiihi فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت kullu maa taraa min ajrika mina al-ibili wal-baqari wal-ghanami war-raqiiq faqaala yaa Abdallah laa tastahzi' bii faqultu laa astahzi'u bika fa-akhadahu kullahu fastaaqahu falam yatruk minhu shay'an allahumma in kuntu fa'altu dhaalika ibtighaa'a wajhika fafruj 'annaa maa nahnu fiihi fanfarajati as-saxratu fa-kharajuu yamshuun muttafaqun alayhi kon al imam lii mooy xadis bi lu gudd na walillahi alhamdu wal minna <laughs> mooy xadis bu mujj kon al imam an-Nawawi rahimahullahu taala daal dindi fi <laughs> mu wa an abi abdirrahman mu ngi jële ci bu mujj bi ci buntu bi di buntu sellal ak di teewal yéene ci mbooleem suñu ak suñu wax yu feeñ ak mu ne wa abi abdirahman hadith numéro mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam saxaabi boo xam ne abi abdirahman bàyyi ki nga xam ne daa fees bell muy borom kooku mooy kan mooy abdullah ibn umar muy abdallah lu tuddoon di doomi sayyidina umar xalifatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon muy Abdallah ibn Umar radiya ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na mu ne sami'tu rasulallah mu ne man Abdallah dégg naa yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw lii nag waa xadis dañ naan la li ëpp en tout cas léegi ci boroom xam-xamu xadis yi au final mu jógi dañ ne mooy façon anwaa'u tahammuli tahammulil hadith bi moo ci gën a xam nga hadith ni ñu koy rapporté di ko jëlee ci Yonent bi saa saam ak tamit di ko rapporté muy jaar ci ay nit ba ni muy saa saam dafa ay ay façon yu wute bi ci gën a mooy sami'a mooy dégg naa parce que dégg naa mooy à condition bien sûr ki koy wax wóoru. <laughs> sinon dégg naa koo xam ne wóorul taxul ñu wax waaw bu wóoree ni dégg naa loolu amul doute que ne est am na ku dox diggante ba kim ne dégg naa alors que an boo na nekk am na kenn boo ko wax ne ko yonent bi saa saa moo ko te xam na ko lu mu wax dëgg la mu ne kooku kon yonent bi saa saa neex waaye sami'tu mooy man sama nopp moo ko dégg <laughs> ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax waaw jataayu xam-xam boo fa newee da ngay dégg te yonent bay sa sam léppam jataayu xam-xam la woon waaw moom bokkul ak ñun nga xam ne bala ñoo jàng moom ni mu doon doxale da ngay tëju fenn ci classe wala ci daayira wala fenn wala ab école wala lii door a jàng déedéet mooy livre bu mag bi téere bu mag bi alquran bi nga xam ne moom lañu borom bi joxoon waaw léppam jàngale la waaw nag boo nekkee kii boroom xam-xam bi yooyu da ngay fexe di dégg di takk xam-xam bi ndax Mawlana Ibn Abbas eh, eh, eh, Ibn Umar radiyallahu anhuma bu doon bàyyiwul woon yitte te déglu te xerewlu loolu loo mën a jàpp lii ba ñu te ni mu guddee nii mu dégg ko ci Yonent bi sallallahu wa sallam daal di ñu koy nettali waaw te ñoom doonu ñoon bind ah, moom mii doonu loon bind waaw bokk nag ñi nga xam ne liñ doon bind comme Abdallah ibn Amr ibn al-As doon bind liñ doon dégg ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam radiyallahu anhum mu ne kon dégg naa Rasulullah yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne intalaqa thalathatu nafar wéy na laxas na dem waaw ci tukki salaasatu nafar ñetti nit waaw ñett am mbooloo la ñett lañ mimman kaana qablakum ci li nga xam ne mooy ci nit ñi leen fa jiitu woon mooy yore bi saa saam xamal leen ñu xamal saxaaba yi radiyallahu xamal ñu ko ne lii muy nettali bul foog ne da nga naan ji xanaa fee la dëkk yaman la dëkk wala yooyu jamono ji déedéet mooy lii histoire la boo xam ne dafa weesu xew-xew la boo xam ne laata moom ñi mu doon waxal alayhi salaatu salaam di di nekk jamono ñoo weesu nañ bu yàgg la woon waaw mu ne ñetti nit lañu ci ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon hatta aawaahumul mabiitu ilaa ghaar fadaxaluuhu waaw léegi nag bi demee voyage ah, ñu nekk ci àll bi. guddi jot nooy def ñuy ut foo xam ne fa la mën a wéer seen ndigg mën a noppale ko ñu gis benn ab grotte waaw benn bën bën bu nekk ci montagne boo xam ne bu nañ dinañ fa mën a dugg ngir fanaan fa ngir passer fa la waaw kon fa awaahum mu delloo leen yóbbu leen almabidu bëgg nelaw ak heure nelaw ndax guddi na ilaa xaar ñu dem ci benn grotte waaw benn xuntu tim xuntu ngir bëgg faa dugg ngir man faa nekk ba guddi gi wees fa daxalu ñu dugg waaye naka lañ ne saraax dugg day duggee ci biir fanhadarat saxratun min al-jabal fanhadarat mu jóge ci kaw comme que montagne la taxaar am xuntu am ab bët bët bën la ci montagne boo xam ne ci biir biñ fa mën a dugg ci biir am benn xeer wu rëy ab roche ab roche jóge na ne ci kaw montagne bi di wàcc ba ci buntu boobu xaar bi foofu noonu ci montagne bi suufu moom fa buntu ba nekk ci suuf rek mu daal di fay dal nag tëj buntu bi tëj fi nga xam ne fa lañ dugg muy xunt mi waaw muy grotte fa qaalu ñu ne éé eh, eh. daal di tëj buntu bi fa qaalu ñu ne innahu dëgg dëgg gis ni ñu waxante seen biir ñoom ñett laa yunjiikum min haadihi saxrati illaa an tad'u allaha ta'aala bi saalihi a'maalikum gis nga nag ñu waxante seen biir dara du leen muccal dara du ñu sauver fii ke dara du leen muccal dara du leen sauver ci grotte bii ñu dugg xuntu nii ñu dugg ba xeer yi ñëw tëju fi ba xeer yi ñun mënuñu ko puus du xeer yu ndaw yooyu de ab rocher ngam bi xeer yooyu nga xam ne puus ba sa loxo yàqu kese la mais du fi jóge waaw <laughs> ñu ne rek da kenn du dul alhamdulilah du leen muccal ci ci ci xuntu mi bañ man cee génn ne ci xare xeer yi taxaw ci ci nekk daanu ci buntu buntu bi nii ba ma du ñoo génn illaa lul an tad'u Allah ngeen ñaan borom bi tabaaraka wa taala bi saalihi a'maalikum ci jaare ko di ñaan yàlla di ko jaare ci ñi gën a rafet lu ngeen mësoon a jëf laata ñuy dugg fii ñoom Allahu akbar fal yuriya ahaduna ku nekk ci ñun na xool est-ce que moom tay bu newoon ci problème boo xam ne leer na ne lu dul jëf ju baax ju masa defal ju saay yàlla est am na loo xam ne bu keroogee loolu lay wax ngir borom bi teggil leen ko ku ne war ngay xalaat lool Allahu akbar léegi nag ñu wax loolu kon <laughs> ñu commencé léegi mbir mi leer wax nañ affaire bi qaala minhum kenn ci ñoom njëkk wax ne kon nag mooy di def intercession ci yàlla ci borom bi ngir mu xettali jaare ko ci jëf yoo xam ne danga koo defoon xaalisan li wajhil karim sell ma ko ngir moom nga ko borom bi dimbali ndax jëf jëma jëfoon jëf sàngam ngir yow kese amul kenn ku ma ci raxoon loolu laa bëgg nga xoole ma man sama ja man sa jàmbu doye bii nga jéggal ma wala nga sauver ma dindi ma ci problème génn ma ci problème bi ma ne léegi loolu ku nekk ci ñun war nga koy remémorer di ko xalaat est am na def nga loo xamante ne nii keroog bu mettee dogalu yàlla yi fu ne lay ñëwee neewul kenn dara bërëb bu ne mën na ko indi est-ce que yow boo ci lool pare am nga loo xam ne mën ngaa wax borom bi mu mu la wala mu subi la teggil la coono yi nga nekk ndax jëf joo soon a def boo xam ne moom leer na la bii moom yàlla kese la woon bon léegi nag xaala rajul am benn waay nag daal di jóg ci ñoom daal di benn waay ne wax minhum ci ñoom ne allahumma njëkk commencé ñett lañ nañ jàpp kenn ki wax mu ne allahumma ee eh sama eh suñu borom mu ngi wax moom jëf ju baax ju mu defoon ngir dagaan boromam ñaan ko ngir mu dindi leen xeer wi kaana nekkoon na lii abawaan damaa amoon ñaari bàyyi waaw loolu taxlib la abun al abu mooy père mooy papa mooy bàyyi mais arab bu la nee abawaani mooy ndey ak bàyyi mooy bàyyi ak ndey waaw dañoo taxlit yaay ci bàyyi ñu ne abawaan comme ñu ñaan ash-Shamsani al-Qamarani al-Umarani waaw jublu ci Seydina Omar Abu Bakr ak Seydina Omar ñu al-Umarani waaw léegi mu ne man de borom bi damaa amoon ñaari baay shaykhaani kabiraan ñoo xam ne dañoo mage woon shaykhaani ay mag la ñoom de kabiraan ñu mage ci ay at waaw ñu âgé j'avais deux parents yoo xam ne âgé yu mag wa kuntu laa ubiqu qablahuma ahlan wala maala te nekkoon moom sàmmkat la woon kii di wax sàmmkat la woon da doon ratt doon sàmm nag yàq xar yàq bëy yàq yoo yëleeg gëléem ya dañu doon sàmm di ratt soow mu ne wa kuntu da nekkoon naa laa uxbiqu qablahuma ahlan wala maala te naa nag man doonuma woon rattal nandal jox mu naan laata sama baay sama nday sama baay sama nday doonuma woon rattal kenn bu kenn mu naan sama baay ak sama yaay naan ba pare sama doom yeeg sama soxna yeeg sama ñoon dooranaan noonu laa doon def saa su ne waaw balaa kenn naan saay waajur moom ñoo njëkk naan bu ñu naanee ba pare doom yi door a ñëw soxna fekk nga ca tegu mu ne man daal lii laa doon def saa su ne waaw ahlan doonuma woon rattal di jox mu naan qablahuma lu leen jiitu ahlan du caagante ne soxna wa wala doom ya wala maala du caagante ne alal alalit bu ma ko yoroon mooy alal ji mooy nan mooy sama jaam yi <laughs> maal ndax al abdu maal waaw al abdu mooy boo amee jaam kooku kooku sa alal la loolu moo tax lépp loo xamante ne xurriya da cee bokk ngir nit ki man koo def bu dee waa ji jaam la du ko mën a noom bu wër ci moom waaw waaw léegi parce alal la léegi nag mu ne man doonuma woon servir du caagante ni hein doo waaye it du caagante ne ab jaam ñooy ñi nga xam ne ñoo may servir ñooy ñi nga xam ne ñoo may liggéeyal kenn laa ci dul jox nga naan ci meew mi lu dul saa baay ak saa ndey dañaa naan ba ta- dañoo naan ba pare waaw léegi nag mu ne fa naa bi talabu shajari mu ne nag benn bés sàkku gi may sàkkoo fa ñax ma tooye te ntanaat ngir bu dee bii saxu ci suuf bii jénn comme caawa bi bi nga xam ne ci kaw la comme garabu kàdd ma man koo fëggal sama xar yi ñu mën ak sama yi may nag ñu mën a for wala yéeg ci kaw daggal leen xob yi ñu mën a lekk benn bés nag topp gu may topp tey sàkku garab yu naat yi fa ma mën a euh, joxe sama jur ju ñu lekk soril ma waaw fa ma mën a uti ñax daal sori waaw waaw falam aru alayhima hatta naama ba ma fa jógee nag bi may dëpp comme que dafa sori may topp di kii rek oto yooyu amul ñax may sori rek garab yu naat ba na may trouvé nii fa ma fa ma fekk yooyu dafa sori bi may dëpp man daal dëppuma lu dul ma ñëw fekk ñuy nelaw hé eh, waajur yaa ngay nelaw na mu ne nag bi nga xamante ne ne nag noonu la demee bi mu demee noonu fa xalabtu lahuma abuqahuma ma daal di leen def na ma doon def rattal leen seen soow ma ma leen waroon a jox ngir ñu wan koo naan waaw ngir ma man koo ma ngir ñu man koo naan <clears throat> bi ma ñëwee rattal leen fa wajadtuhuma na'imayn ma ñëw ratt def ko fi ma ko def pour jox leen bi ma ñëwee ma ñëw fekk eh, ñoom ñuy nelaw waaw ma ñëw fekk ñuy nelaw fa karihtu an uqidahuma bëgguma woon yee leen ndax samay waajur lañ samay kilifa lañ ñu ni nelaw sonn nañ nekk nii di dallu man nag ah maa ñëw en retard soo bi ma leen waroon a jox de bu ngi nii bi sama loxo ratt naa koo pare waaye ñu ngi nelaw nee na ma toog di leen xaar waaw fa la fa karihtu ma bañ an uqidahuma ma bañ leena yée waaw léegi nag lu mu def wa an taala waaye it ma bañ malgré lool bëgguma malgré lii xam nga bëgguma tamit comme que ñu ngi nelaw ma ne ah comme que ñu ngi nelaw kon naa jox sama njaboot soxna seeg doom yi ak sama jaam yii ma jox leen ñu daal di naan ba pare mu ne mukk lépp te loolu it bëgguma ko non non bëgguma loolu tamit bëgguma ko déedéet <laughs> ñoom kay bu ñu naanul moom keneen bu naan ñoo njëkk naan ñépp waaw akbar léegi nee nag ci kaw noonu fa labistu ma ma sax foofu ñëwuma ba tiim leen di di di ciipatu rek ngir ñu yeewu wala di yëngal fii di def lu ne comme ni ko doomi jamono ji niñ ko mënoon a defe ngir ñu yeew déedéet waaw taxaw fee toog bàyyi leen fa labistu ma sax foofu wal qadahu ala yadi te ndax li nga xam ne ci laa defoon soow mi mu ngi ci sama loxo antaziru may xaar istiqaadahuma seenu ki yeewu ñoom ñaar hatta baraqa al fajr noonu laa tooge ba fajar gi di xare fekk maa ngi toog ni ma tooge tée li nga xamante ne nii wala taxaw ni ma taxawee sax foo bële tée li nga xam ne mooy kopp bi te gis nga bi ma taxawee noonu wa sibyatu yatadaghawna inda qadamay sama doom yi ñoom ñu ngi yeewu di jooy ci sama yeewu sama tànk yi ngir ma jox leen ñu naan waaye bëgguma leen a jox laata sama waajur yii di nelaw naan ba pare allahu yuuxu di jooy ci sama tànk yi xale yi sama doom yi waaye joxuma leen dara fekk sama waajur yii yeewuñ ma naan ba pare Allahu akbar nee na fastayqada léegi nag bi fajar nga xaree ñoom ñaar ñu yeewu sama baay ak sama nay yeewu <coughs> oh. léegi nag euh, fa shariba ghabuqahuma bi ñu yeewoo ci laa leen door a joxe ku nekk ci ñoom daal di naan sa wàll wi nga xam ne moom nga doon naan ci eh, kopp bi ma leen rattal ci ndab li ma leen defal soow bu ñu naan ba man lii daal laa def man borom bi waaw kon nag allahumma eey sama borom in kunta ndeem nekk nga taalamu di xam in kuntu ndeem nekk naa man mii nettali lii fa'altu zalika te defoon lii ngir samay waajur damaa defoon lii ibtigha'a ngir sakku defuma ko woon bu dee dama nekkoon defoon ko ibtigha wajhik sàkku sa ngërëm yow daw <coughs> kon nag maa ngi lay ñaan borom bi sa nekk nekk kese moo taxoon may def lool ngir sama waaju ndax xam rafetal jëme ci waajur ni nga ko diglee ak ni nga ko farataale ci jàmm loolu taxoon ma defoon loolu bu dee nag man damaa defoon loolu ngir sakku sa ngërëm ngir am ta fastallah yow borom bi tabaaraka wa am sa ngërëm yow sa eh, eh, yow boroom bi kon nag maa ngi lay ñaan ci kaw jëf joojee ma defoon fa farrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahra kon maa ngi lay ñaan boroom bi nga teggil ñu ah ci lii nga xam ne moom lañ nekk ci xat-xat bi ci xeex wi di tëju ci buntu bi nga xam ne fi lañ dugge woon waaw moom lañ bëgg na kon na nga teggil ñu ko bi mu ñaanee lool rek wax lool fan farajat shay'an am ci noonu rek xeer bi yëngatu mel ni luy ubbeeku waaye bi jota waaye la yastati'una al-khuruj min ba puus xeer bi waaye kenn manu faa jaar ci porof ndoll boobu ba génn ga euh, euh, mi ba léegi waaw kon lii la ko njëkk ki wax léegi ana ci ci topp lan la wax